bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala nabiyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jullit yi ñoo ngi nil ñoo ngi leen di nuyu e, nuyub lislaam di dellu siwaat ci sunu waxtaanu fajar di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu wërsëgal nu ak sellal wërsëgal ak dëggal wërsëgal ak nangu ba tey ñu ngi ci sunu téere bi di e, ashariyat ibn al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan li Cheikh Abdul Aziz ibn Daxil al-Mutayri e, mbokk jullit tey ñu ngi ci fukkeelu jotaay di continuer yéen rek ci cause yi nga xam ne day dimbale doomu aadama ji ci mu mën a muñ ba du jaar ci ak moo yàlla wala du ci sax démb bu tàmbali woon nañ ko te ñu continuer yéen ci sababu si teel bi mu ne as-sababu thalis muraa'atu ni'amihi alayka wa ihsaanihi ilayka fa inna adh-dhunuba tuzilu an-ni'ama wala budd fama aznaba abdun zanban illa zalat anhu ni'matun min allahi bihasabi dhalika adh-dhanb fa in taaba wa raja'a walaw raja'a raja'at ilayhi aw mith aw mithluha wa in asarra lam tarji' lam tarji' ilayhi wa la tazalu dhunubu tuzilu anhu ni'matan hatta taslubuhu hatta taslubahu an-ni'ama kulluha kulluha qaala allahu ta'ala inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa a'zamu an-ni'ami al-iman wa dhanbu adh-dhina was-sariqati wa shurbi al-khamri wa intihabi wa intihabi an-nahbati yuziluha wa yaslubuha wa qaala ba'du salaf aznabtu zanban fa xurimtu qiyaama al-layli sanatan wa qaala aaxar aznabtu zanban fa xurimtu fahma al-qur'aan wa fi misli haadaa qiila izaa kunta fi ni'matin far'ahaa fa inna al-ma'aasi tuziilu an-ni'am wa bil-jumlati fa inna al-ma'aasi naaru an-ni'am ta'kuluhaa kamaa ta'kulu an-naaru al-hatab 'iyaazan billahi min zawaali ni'matihi wa tahawwuli 'aafiyatihi nee na as-sababu thalith sababu bi ci cause yi dimbale doomu aadama ji ci mu mën a muñ ak mu yàlla mu ne muraatu ni'amihi mooy sàmmonteeg ay xéewalam alayka ci yow wa ihsaanihi ilayka ak rafetal gim rafetal jëm ci yow jëme ci yow doomu aadama ji fa inna zunuba ndaxte bàkkaar ya day tuzilu ni'ami tuzilu dafay dindi ay xéewal maanaam bàkkaar ci boppam dafay dindi ay xéewal da koy wàcce wala bud nekkul loo xam ne lu jaas na nekkul lu mënta ñàkk lu mënta ñàkk la lu maanaam euh, wala bud du mën a ñàkk déet muy nekk luy ñàkk luy jaas maanaam du lu jaas wala budda mooy du lu jaas dindi gi muy dind xéewal loolu nekkul loo xam ne ni wala budd da koy dindi moom nekkul lu leer naññ la loolu moom nekkul lu jaas nekkul loo xam ne lu jaas la mu ne fama aznaba abdun amul benn jaam bu bàkkaaru zamban benn bàkkaar illa zalat anhu lu dul dañ na ci moom dindeeku na ci moom ni'matun xiiwal min allahi bàyyi ko ci yàlla tabaraka wa taala bi xasbi bi xasabi dalika damb ci kamtulaay e, bàkkaar boobee mu def mu ne fa su fekkee dafa tuub wa raaja tamu nafaraat delluwaat boppam delluwaat ci boppam deltuwaat ginnaaw bàyyi bàkkaar ya neena rajaat ilayhi mu dellu si waat ci moom moom xéewal ga aw misluha wala aw rajaa misluha wala lu mel ne xéewal googu dellu si waat ci moom tabarak bàyyi ci suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa in asarra su fekkee dafa nur nag ci bàkkaar ba sigi muña sigi muña lànk bañ caa génn neema lam tarja ilayhi xéewal gi mu du dellu waat ci moom mukk mu ne wala tazaalu azunubu bàkkaar yi du dañ tuzilu anhu ni'mat ni'matan di dind ci moom xéewal xatta taslubahu ni'ama ba keroog mu koy rikkil xéewal ya kullaha léppam ba keroog muy rocc xéewal ya nekkin ci moom dindi ko ca yépp qaala allahu taala borom bi tabaraka wa taala moom mi nga xam ne kawe na nee na ginnaaw a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla du dindi lenn ci aw nit lu mu ca defoon lu dul ñoom dañoo soppi la nekk ci seen bopp la nekkoon ci ñoom lañ waroon a def dañ koo defut la yàlla defoon ci ñoom ngir ne dafa am lu nekkoon ci ñoom loolu du ko dimbi lu dul la nekkoon ci ñoom seen diggante seen borom dañ koo soppi yàlla moom du la dindil dara du jël ci yow dara lu dul yow nag da ngaa soppeeku boo soppeekoo rek mu jël ko ngir yar la jàjji la ndax nga dellu siwaat wala nuziqannahum min al-azaabi al-adnaa duuna al-azaabi al-akbari la'allahum yarji'uun mu ne wa a'zamu an-ni'ami xéewal yi gën a màgg ci xéewal yi al-iimaan mooy gëm al-iimaanu mooy gëm mu ne wa zanbu zinaa bakkaaru njaalo wal-'iyaazu billah wa sariqati ak sàcc wa shurbul xamri ak naan sàngara wa intihaabu nahbati ak këf yëfi jàmbur këf ak këf mooy fëkk yëfi jàmbur këf ko daal di daw wala wala fëkk ko daal di daw nee na yuziluha wa yaslubuha da koy dindi di ko rikki wa qaala ba'du salaf kenn ci dawal ba mooy ña jiitu woon lenn ca ñoom nee nañ kenn ca ñoom dafa wax ne wala lenn ca ñoom aznabtu zamban nee na bàkkaar woon benn bàkkaar nee na fa xurimtu ñu xañ ma qiyaamal layli taxaw guddi sanatan at mu bal sëkk wa qaala axaru kenn ca ñooma keneen keneen nee na aznabtu zanban nee na def naa bàkkaaru naa ak bàkkaaru ak bàkkaar ak bàkkaar fa xurimtu ñu xañ ma fahma alquran bi dégg alquran alkarim aliasubillah wa fi misli hada nee na ci lu mel nii ci maana bii may wax qiila lañ waxee ne ida kunta ni'matin far ida kunta fi ni'matin far'aha fa inna al-ma'asi tuzilu ni'am ida kunta su fekkee nga nekk fi ni'matin ci xéewal far'aha nañ ko sàmm de fa inna al-ma'asi ndaxte bàkkaar mooy yàlla ya mooy yàlla yi ci boppam tuzilu ni'am hmm? dafay dindi ay xéewal nañ ci yàlla musal wa bil jumlati nee na buñ boolee lépp nag li ñuy wax mooy fa innal maasi bak mooy kat mooy yàlla yi naaru ni'am mooy saware xéewal yi sawara si nga xamee ne maanaam mooy lakk xéewal yi moo di mooy yàlla mu ne taakuluha da koy lakk mooy da koy lakk da koy lekk mooy da koy lakk rek kama taakulu naaru alxatab comme sawara ni muy lakkee mat ni ngi koy lakkee ba mu jeex am bi du ci bàyyi dara noonu lay may yàlla def xéewal yi wayaadan billahi ni ngi mustu ci yàlla tabaraka wa taala min zawali ci dañu xéewalam wa taxawuli aafiyati ak soppiku jàmmam nee na cause bi bokk na ci cause yi dimbale doomu aadama ci mu bàyyi mooy yàlla mooy ñetteel bi te moo muy sàmmante xéwal yàlla yàlla xéwale ci sotti ci kawam ak rafetal gi mu rafetal jëme ci ñoom jëme ci moom inna allaha la zu fadlin ala nnaas walakin akthara nnaasi laa ya'lamuun yàlla borom baax la mooy xéwale doomu aadama yi xéwal googi na ko sàmmante bu baax te fonk ko waaw te bañ di ko yóbbu ci ay moy yàlla mu yàlla ci boppam ci boppam dafay dafay dindi ay xéewal loolu moom nekkut luy luy ñàkk nekkut luy jaas ñépp xam nañ ne bàkkaar dafay bàkkaar yu mag yi bàkk ay bàkkaar ci moom dafay dindi ay xéewal nit ki mën naa mën naa nekk ci ay xéewal lool lu ñaan rek borom bi tabaaraka taala defal ko ko hmm? Euh, yàlla di ko xéewale di ko defal sutura mu dem ba ci yàgg rek xéewal gi yëpp dem daanaka la mu yoroon lépp dem mu mujj des mm, yor ay bari yu baree baree bari waaw du mën a jaamu yàlla du mën def dara kon nekk du ñàkk bàkkaar moom dafay dindi ay xéewal wal iyaazu billahi taala nee na amul benn ba amul benn jaam bu bàkkaar lu dul xéewal dana dana dindeeku ci moom ci kemtulaay bàkkaar boobu mu def su fekkee ne daa tuub na delluwaat ci boppam réccu ñu delloowaat ko ko rek wala ñu delloowaat lu toll ñu delloowaat ko lu toll ne moom su fekkee nag dafa nuur ci bàkkaar gis nga ko kenn du ko delloo mooy yàlla gi kenn du ko delloo xéewal ga waaye xéewal gi dafa wëlbatiku nekk ay musiba ci kawam ay feebar ay borak ay tiitaangeeg eh, ay toroxtaangeeg day day dajaloo ci moom wal iyaazu billah nee na bàkkaar yi du dañ di dindi ay xéewal ba mu mujj rikki xéewal yi nekkoon ci moom yépp lu desati desati dara di ko yàlla waxee rek inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla du changé dara lu nekk ci aw nit di dindi xéewal yu mel noonu te amul sabab bu ko waral dañoo soppi la leen waroon seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala noonu rek la nee na xéewal yi gën a màgg ci xéewal yi mooy xéewalu ngëm hmm? xéewal yi gën a màgg ci xéewal yi mooy xéewalu ngëm yamunnuuna alayka an aslamu qul laa tamunnu alayya islaamakum bal illaahu yamunnu alaykum an hadaakum lil imaani an hadaakum lil imaani mooy yàlla gindi la ci nga am ngëmug borom bi tabaaraka wa taala def ay njaaloo ki sàcc bàkkaari njaaloo ki sàcc ak naan sàngara ak fëkk yëfi jàmbur nee wala këf yëfi jàmbur loolu day dindi day dindi ngëm da koy rëcc xéewalu ngëm da koy da koy rëcc wal kenn ci salafu saalix day wax ne man de am na bàkkaar bu ma masoon a def ñu xañ ma ci naafila guddi xola bàkkaar xola xéewal gu mag googu kooku yàlla da koo soppi daa soppal di soppi la nekk ca moom te mooy kii qiyaamul layli naafila guddi gi mu daan taxaw gi mu taxaw guddi gi daan naafila ndax daa soppi la nekkoon ca moom keneen ki daal di wax ne man damaa def bàkkaar ñu xañ ma dégg alxuraan mënu ma mënu ma ko woon a dégg moo tax benn waaye di wax ne su fekkee da nga nekk ci xéewal na ko sàmm idha kunta ma ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am mooy yàlla dafay dindi ay xéewal lu jaam bi mat a bàyyi xel lu jaam war a bàyyi xel la kon daal mbir mi fi mu nekk daal moom lay dajale wax yëpp mooy bàkkaar moom mooy yàlla yi moom mooy lakk xéewal yi moom comme sawara noonu la koy lakke kon mooy sawara yi xéewal yi nit ki buy mooy yàlla rek xéewalam bi day dem nànk par nànk ba mujj dara du fa desati te loolu moom ñooy côté yàlla yi xam nañ ko léeg-léeg nag euh, léeg-léeg euh, xéewal doomu adama mën naa jàpp ne mën nay mooy yàlla ba noppi am alal lu nekk mu dugg ca loolu ak njayal la ak njayal la mais du xéewal waaye la gën a màgg ci xéewal nekku ca moom te am dalu xol am li nga xam ne moo di ak kon sawara ni muy lakkee mat noonu la ni mu koy lakke noonu la ba mooy yàlla di lakke xéewal yi yal ci yàlla musal yal nañ musal ci lépp loo xam ne dafay dindi xéewalam waaye lépp loo xam ne dafay indi soppi ko jàmmam mu ne assababu raabi' xawfu llahi wa xashyatu iqaabihi wa haaza innamaa yasbutu bi tasdiiqihi fi wa'dihi wa wa'iidihi wal iimaani bihi wa bi kitaabihi wa bi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa haadha sababu yaqwa bil ilmi wal yaqiin wa yad'ufu bi da'fihimaa qaala allahu ta'aala innamaa yaxsha allaha min cibaadihi al ulamaa wa qaala ba'du salaf kafaa bi xashyati llahi cilmaa wal ightiraari billahi jahlaa ina as-sababu ar-raabi' sababu ñeenteel bi ko ñeenteel bi dimbale doomu aadama ci mu mën a muñ mooy yàlla xawfu xawfullahi wa xashyatu iqaabi moo ragal yàlla ragal mbugalam maanaam wattandiku ak mbugalam tiit ci li nga xam ne moo di ay mbugalam wa hada nee ragal yàlla googi ragal mbugalam innama yasbatu dafay mën a dëgëre dafay mën a saxe bi tasdi bi tasdiqihi ci dëggal yàlla tabaraka wa taala fi wa'dihi wa wa'idihi ci ay digéem ak i tëkkoom wal imaani bihi ak gëm ko wa bi kitaabihi akub yonent akub téereem wa bi rasulihi akub yonentam salawaatu rabbihi wa salaamuhu alayhi ila yawmi diin mu ne wa hada sababu cause bi te moo di ragal yàlla ragal mbugalam sabab boobu yaqwa dana dëgëre bil ilmi wal yaqiin ci xam yàlla tabaaraka wa taala ak am kóolute ci moom wa yad'ufu nee na day néew doole bi da'fihima ci seenu néew doole ñoom ñaar yonjaxee rek mu yonjax qaala allahu taala borom bi nee na innama yaxsha dana ragal naka dana ragal allah yàlla min ibaadihi ci ay jaamam al ulamaa borom xam-xam ya mu ne wa qaala ba'du salaf lenn ci salaf te mooy ñu jiitu woon di as-salafu saalih saxaaba yi taabi'uun yi ak atbaa'u taabi'iin mooy donge donga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd na yonent bi alayhi salaatu wa ak ña leen toppoon ña leen ña leen fi fekkoon ak ña fekk ña leen fi fekkoon ak ña jaar seenu yoon kenn ca ñoom nee na wala leen ca ñoom nee nañ kafa doy na sëkk bi xashyatillahi ci ragal yàlla ilman ci xam-xam wal ightirari nee na doy na ci waru billahi ci yàlla jëhlan ci ak réer ina cause ñetteel bi ci may ragal borom bi tabaraka wa taala euh, ci dimbale doomu aadama ci mu mën a muñ ba du tàbbi ci mooy yàlla mooy ragal yàlla tabaraka wa taala ragal mbugalam te loolu lu am solo la ragal mbugalam yàlla azza wa jalla loolu nit bu xalaat sawara xalaat biir bàmmeel ak ya ca nekk ci xeetu tiis ni ko yàlla waxe tabaraka wa taala haadaani xasmaani ixtasamu fi rabbihim fa alladina kafaru qutiat lahum thiyaabun min naar yusabbu min fawqi ru'uusihim alxamiim yusharu bihi maa fi butuunihim waljuluud wa lahum maqaami'u min xadiid kullamaa araaduu an yaxrujuu minhaa min gammin u'iiduu fiihaa wa zuuquu azaab alxariiq muy eh, eh, mbugal mu méttee métti nga xam ne dañ leen di dóor ay mbolde yoo xam ne ci weñ lañ ko defaree waa sawara di leen solal ay yére yoo xam ne ci sawara la buñ ko soral buñ ko buñ leen ko soralee la nekk ci seen biir ba di wañax di bax ak seen der ya allahu akbar seen der di ñor xomm wal iyaazu billah saa suñ leen buñ bëggee génn rek ñu delloo delloowaat leen ca biir xeeti buggal moom koy xalaat ak yeneen i mbugal yu métti métti da nga ko ak mooy yàlla leen ragal yàlla ragal mbugalam nag fan lay dëgëre mooy boo dëggalee yàlla boo dëggalee yàlla ci ne la muy la muy diggee dana ko def la muy teg ko itam dana ko def sergal yàlla dana sax dana sax itam ci gëm yàlla gëm ay téeréem akub yonentam salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ila bi diin gëm téeréem tamit alquran alkarim na sabab bi foofu lay dëgëre mi ngi dëgëre ci xam yàlla am kóolute ci moom xam ne lépp lu mu wax dana ko def waaye nag ñaar yooyu bu yonjaxee rek bu néewee doole rek sa yàlla day néew doole damay xam yàlla ak am kóolute ci moom moo tax borom bi tabaaraka wa taala di wax ne ragal yàlla ñu ko def ay jaama mooy borom ñu ko xam loolu tax as-salafu saalix leen na ca ñoom di wax ne ragal yàlla doy na xam-xam waaye riire yàlla itam doy na ak riir maanaam waru ci yàlla doy na ak riir wal iyaazu billah kon mbokk yi sabab bi sabab bu mot a bàyyi xel la mi ki dafa war ragal yàlla ak di ko bàyyi xel ci jamono ji nekk yàlla ñu yàlla musal ci lépp loo xam ne lu indi ak mbugalam la ci wa pas-pas ak i wax ak i jëf